suñu boroom di wax ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la tudd ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu fàttale ko seyyidina daawud te tudd ko ngir mu mën a gën a xam ne lii nga xam ne moom la yéeféru Quraysh yi di ko weddi di ko askane la wax ju amul naan lii moo ko créé moo ko fomante moo ko sos mu ne ko fàttalekul suñu jaam ba nga xam ne mooy seydinaa daawud ginnaaw moom alayhi salaam mu tuddal ko nettalib seydinaa suleymaan alayhi salaam léegi nag mu ñëw di ko nottalil beneen yonent boo xam ne lii lépp ngir mu xam ne rek mbir yi moom yonent yi fi jaaroon nii lañ leen doon def ak nattu yi leen boroom bi tabaaraka wa taala doon teg comme rek lii nga xam ne mooy li dal li ko dal nii ci waa Makka ak yeneeni façon nattu mu ne wadkur mu ne tuddal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te tuddal abdana fàttalekul abdanaa suñu jaam ba nga xamante ne nii mu tofale ko ci boppam comme ni mu waxoon ci seydinaa daawud alayhi salaatu wassalaam suñu jaam ba mooy mu annexé ko ayyuba seydinaa ayyub yonente yàlla ayyub alayhi salaatu wassalaam id keroog ba nga xamante ne nii naadaa rabbahu ci la woo boroomam di ko ñaan di ko dagante naan ko anni man borom bi kan massaniya shaytaanu shaytaane kat daal dina may laal bi nus binti coono wa adaabi nag ay mettit goo xamante ne nii moo daloon ci yaram wa di feebaram boobale bu metti boobale daloon ko te mu muñ ca muñ ji gën rafet loolu mooy li nga xamante ne nii waa laaj bi mooy waa shaytaane mooy tegaate feebar wala déet dañ naan la mukk borom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xamante ne nii lépp lu neex ci kaw suuf mooma mooy ki nga xamante ne mooy dogal lu ko soob wa yaf'alu ma yasha te mooy def lu ko soob lu ko am loo xamante ne lu neex la moom la de waaye safaan ba it moom la waaye ci wàllu teggin kenn du ko askanale li nga xamante ne nii safaan la de comme li nga xamante ne nii moom la fata seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam di seydina Yuusha ibnu Nuun alayhi salaam ndax mujj na nekk yonent moom la yonent moom la suñu boroom di nettali fi nga xamante ne mooy suuratu kahfi wa id qaala muusa li fatah ba seydina muusa ibn imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam doon wax mbooyam sa ndaw mooy mooy jeunem boobu ma kooku yonente la mujj doon mooy seydina yusha ibnu nun keroog bi nga xam ne ci la fàtte jën wa lan la ko Seydina Muusa wax bi mu ko laajee jën wa ba ñuy voyage di di dem Majma'ul Bahrayni fa ñaari géej ga dajee léegi nag ba nga xam ne muy dex ga ak géej ga ba mu ñëwee gis ne lam ko dénkoon gisu ko mu ne ko waa ana ana ana jën wa mu ne ko hé hé mu ne ko réer na de mooy mooy dem na bañ nee foofu fële ca tawel ga foo fële fala jaar dem léegi mu ne ko wamaa ansa niihu illa shaytaan te kenn fàttale woo ma ko man Yuusha ibn Nun kurul shaytaane waaye loolu mooy loolu pax ki teggin la kenn du askane la borom bi lu dul noonu moo taxoon ma naan la yàllaa ku ci xiir ci koo xam ne naankatu sàngara wala koo xam ne lu bon lay def ñu naan yàllaa ku ci xiir du wax ju jub ndax boroom bi kenn du ko askane la la xam ne safaan la looloo tax Seydina Ayyub alayhi salaatu wassalaam ñoom ñi nga xamante ni képp kuy xam borom bi ci ñoom ngay jaar ngir xam ko ñoo ñu jàngal teggin ñu mag yooyu moo tax mu ne comme ni Seydina Ibrahim waxoon rek alayhi salaam lu mel noonu tamit la waxoon ne man waaye ba muy wax xéewal yi ko borom bi defal comme ñu koy gisee wa id ba pare mu ñëw ba waxee waxu feebar nga xam ne lu metti la ci boppam mu ne wa ida mari man bu ma feebaree te waxul ne waxoon nag mu ne borom bi moo may faj ak xéewal yam doon wax ne yooyu yëpp borom beeg ko defal waaye ba mu ñëwee ci wàllu feebar nag mu ne man nii bu ma feebaree loolu mooy ci wàllu teggin moo tax mu ne inni daan nii dëgg-dëgg man borom bi massaniya shaytaanu shaytaane de laal na ma bi nusbin ci coono wa adabin ak mettit goo xamante ne moo dal ci sama yaram bi suñu boroom nag bi nga xamante ne nii nag ci la koy wéral ba mu jotee ngir wéral ko ci feebaram bu metti boobale mu ne ko urkud bi rijlika mu ne ko këddal ci sa tànk bi tëddal këddal ci suuf haada bu ko defee dina fi génn ndox moo xam ne moo tasalun moo xam ne moom ngay sangoo baaridun nga sangoo ci ndox mu nekk mu sedd lay doon nag washarab ba pare nga naan ci bu ko defee di nga wér mu ne wa wahabnaa lahu ma daal di koy may ñeel ko ahlahu li nga xam ne mooy soxnaam ak waa këram wa mithlahum ak lu mel noonu le maahum ñu mel noonu le rahmatan lii lépp nekk yërmande min naatu kii ci ñun borom bi tabaraka wa taala wa zikra tamit mu nekk ak fàttaleku loo xamante ne mooy borom bi ngir borom li ngir borom saalu xel yu ñaw yi ñu xam ne borom bi noonu la fépp koo xam ne ñi ko gën a jege ñoom ñoo gën a metti ay nattu te nattu nekkul ne borom bi dalay wan ne bëggula déedéet ñi mu sopp ñoom ñoo gën a rëy ay natt comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe na ashaddul ne ñi ëpp gina tar nattu ci mbindeef yi mooy al anbiya mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ginnaaw gi ku gina baax topp ci ñoom yow itam yaa gina metti nattu kon loolu la moo tax ne wa zikra te lii nii nag ak fàttali la goo xamante ne nii ak waaraate la de mooy nettali Seydina Ayub nii li ulil albaab ngir boroom xel yu sell yi mu ko waxu te na nga jël bi boo xamante ne nii moom ngay taxas jël ay ay ay ay ay ay ay ñax yoo xam ne ñoom ngay boole ba ñu mat téeméer bi bihi nga daal di koy dóor wala tax na nag bu boobaa mooy soxla woo mooy di li boo giñee boo ko defee rek mooy la nga defoon mooy jarul nga naan mooy mooy buñ ne waa ji dafa giñ te deful lam giñ mu daal di war a nag def kafaara mu ne ko te doo def loolu la de mu ne inna ñun borom bi tabaraka wa naa wajadnaahu fekkoon nañ ko moom seydinaa ayub mii ba ñu ko tegee nattu bii saabiran mu nekk aji mën muñ de ni'mal abdu ëskay cëy boobu lépp jaam ni'mal abdu ak baax bi lépp jaam innahu dëgg-dëgg moom seydinaa ayub awwaab aji delluwaakoon la ci boroom bi tabaaraka wa taala gis nga fii nii mooy seydinaa daawud la na woon inna dal aydi innahu awwaab naka noonu seydinaa eh, kii nga xam ne mooy seydina eh, sulaymaan alayhi salaatu wassalaam lool la jasadan thumma anaab ginnaaw gi fii mu wax daawud mi innahu dëgg-dëgg moom awwaab delluwaakoon la ci boroomam lu ko dal lu neex lu naqari lépp da koy delloo ci borom bi leneen lu dul borom bi moom gisu ko kon nag lii mooy nettalif Seydina Ayyub gis nga nii ko alxuraan waxee waaye comme ni ñu la ko waxoon bi ñuy jeexal jadaay bee weesu israiliyaat yi te karnaasi neetañ nañ de léegi fam na xam nañ lu israiliyaat mooy nettali yooyu nga xam ne ci waa banu israil lañ koy jëlee te li ci ëpp dara amu ci mooy dara wéru ci mooy ne yooyu nag di wax fii mooy nettali bu siiw bi ngeen di dégg rek xam naa loolu moom ku xaw a miin tafsir tuuti wala déglu tuuti waxtaan yooyu yu mel nii ci wax ci Seydina Ayyub alayhi salaatu wassalaam dégg nga ko nga xam ne fees na tamit ci téere tafsir yi ñu koy wax waaye loolu noonu demeewul noonu tamit mbir mi loolu la di nga ne wax yow waaye yow sa waay buñ nee nii rek nga ne demewul noonu ma ne la waaye yow li ñu wax gën a garaw mooy nettali yoo xamante ne nii mbir mi day laal xàqu di nga xamante ne ñooy safwatullah ñooy tànneefu borom bi tabaaraka wa taala ci kaw suuf nekk royukaayu mbindeef ñooñu la ñuy wax ci seen xaq yu ñaaw yoo xamante ne nii loolu aka yey ki nga xam ne moo bale yooyu yëpp dóor fële mu daanu ci santaare ba loolu nga ne ma léegi lan la ma ne la da ci tënk dama koy tënk rek ndax loolu foog naa sax ginuma leen koo xam en tout cas ñu bari mooy ne dañuy nettali naan Seydina Ayyub yi salaam se kii Iblis dafa amoon benn place bu muy place bu muy taw ci juróom-ñaareelu asamaan premièrement xam nga loolu amul parce que Iblis ci boppam daa amati benn accès foofu juróom-ñaareelu asamaan ku fa ne Seydina alayhi wa wassalaam moo ne foofu comme ni ko yonent bi salawaatu rabbina wa salaamu alayhi daal di nettalee ci xew-xew wal isra wal mi'raj nettali ne moo ne foofu wéer digg ginnaawam ci baytul ma'mur muy kaaba gi nekk ci kaw kon nag loolu ñaa iblis nan la amee ameeti accès moom mi nga xam ne mooy al-la'in suñu boroom ne ko génnal ci sama yërmande dàq ko ne ko innaka rajim ne ko dàq naa la jam naa la ba ilaa yawmi mu naan ko xaare ma mu ne ko dees na la xaare ba maalum ba ci bés déxal ba nga xamante ne nii bu ñu xam la bu ma xam la man borom bi tabaaraka wa taala kooku nan lay man a amee foofu ba dem ñu ne dafaa am kii dem nag ne borom bi man daal damaa bëgg Ayyub mii nga may ma ci ma am daal ci moom man a teg ci moom loxo mooy daal man koo defloo yoo xam ne ngir nga natt ko bu baax jaar man maa koy teg ay kii ngiru xam ne moom mii nii li tax mu lay jaamu mooy alal ju bari ñu ngi ko defal suñu borom ne ko may naa la def naa la carte blanche mooy jàppandal naa la ci ay daal di gàttal lakk alal yi mu tool yeeg yépp jur jaag yépp troupeau yi mu lakk ko dem njabootam nekk ci seen ndaataa tëllëx di nekk ci seen seen jàmm seen kër yéeg yooyu mu ñëw taal ko après nag mu ñëw saa bu buñ ko ko waxee moom naa Seydina Ayyub alayhi salaam mu ne yàllaa ma ko joxoon moo ko jëlaat léegi nag ginnaaw gi mu ne Iblis demaat ci yàlla ne ko ah waaw man de def naa lu ne waaye moom saa su ne mu ngi dellu ci yow léegi nag damaa bëgg nga jàppandal ma mooy ci yaramam moom ma man cee man man ko teg ay ay ay ay mettit yoo xam ne dina tax ne dina la gëm mooy li mu neex a tax suñu boroom daal di ko ciy may mu teg ko feebar boo xam ne daanaka ñépp ko doon daw dafa mujj sax ci poubelle yi la doon nekk comme li nga xamante ne nii mooy xol bi kese moo ci desoon ci moom ak làmmiñam kese waaye yaram yépp ak ngaana façon ngaana dugg ko yaram wi di teggeeku loolu nit ñi di ko daw ba génn am benn bu ne ñaari xarit ñaari gaayam yoo xam ne ñu ko gëmoon lañ ñoo desoon ak moom ak soxnaam si am yu bari nag riwaaya yu bari nañ na soxnaam si kese fa desoon léegi nag moo ko doon jàppale ba benn bés Iblis def soppale ko nit ñëw gis soxnaam si nag am yu ko dig daal ba soxna si nar koo def léegi nag bi mu ñëwee nettali ko Seydina eh, Ayyub mu mer ne ko bu ma paree kon mooy bu ma wéree nisar naa ci borom bi dina naa la dóor téeméeri yar léegi nag bi nga xam ne loolu am na mu gis ni gin na koo muñ delloo lépp ci boromam même bu dee ne yaramam mooy fa mu tëdd sax fa mu tëdd mënatu faa jóg mbir yi mooy mooy yiy doxantu ci suuf si di lekk yaram beeg yooyu balaa na ko xol beeg làmmiñ bi kesee ci des nit ñi du ko daw fu ne ginnaaw gi nag ci la ko borom bi ba mu gisee ne nangu na natt boobu nag mu daal di koy indil nag li nga xam ne mooy lii ne ko urkut bi rijlika malaaka mi Jibril ñëw alayhi salaam ne ko nag sa borom nee na nga këdd ci suuf si waaw nga këdd ci suuf bu ni la ci génn haadaa loolu moo tasalun loo xam ne man nga cee sangoo baari lu lu sedd wa sharab naan am naa benn riwaaya yenn borom mufassiruna ñaan ñaari këdd la këdd waaye loolu xam nga ne loolu noonu wute na ak alxuraan wax alxuraan li mu wax dafa leer benn këdd la wax